wala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul islaam wala xajjatul balaag yi wala xajjatul kamaal yi tamaam ay xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam ñu ngi woon ci bërëb bi ñu naan Dul Xulayfa miiqaatu ahlil madina ala saakiniha afdalu salaati wassalaam doon gis ak li nga xamante ne ni ginnaaw bi ñu gisee ana fan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi ihlaale ñu ne woon ci masalaam ana lan la wax ba muy ihlaal ba muy formuler son intention di wax la mu yéene ci aj gii muy sóobu ban ci façon yi ñu xam la def la wax loolu gisoon nañ ne dafa am ñeenti wax am na groupe bu njëkk ci boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim ñu ne moom ahalla bi xajjin mufradaa li nga xam ne moom la ihlaaloon mooy la mu yéene woon te wax ko mooy aj kese ñooñu ñooy ñi nga xam ne asxaabul ifraad ñi nga xam ne ñoom maalu ilal ifraad yi dañu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam aj kepp la def mu am ñeneen ñu ne te moom la yéene woon moom la ihlaaloon mu am ñeneen ñoo xam ne dañu ne tamattu la def muy umra ba pare daldi di aj même bu dee ne waxu ñii ñoom liñ ci jublu à vrai mooy umra na ba pare mais ba mu paree taxallul ga de génn génn euh, defu ko parce que qad saaqal hadiya ndax dafa kon kondiroon li nga xam ne mooy gëléem yi mu indi woon ngir mu nekk hadiyan baalighal kaaba mu am ñeneen ñoo xam ne beneen groupe di ñetteelu groupe bi ne yonent bi sallallahu alayhi li mu ci def sax mooy ne li mu def dëgg-dëgg mooy définirul benn ci façon aj yi da koo joyal tànnul benn ne bii nii labbayka allahumma waxul bi xajjin waxul bi umratin waxul bi umratin wa xajj waxu ci benn talbiya na daal muy labbayka labbayk mu am beneen groupe boo xam ne ñu ñi mujj ñu ne déet li mu def mooy dafa boole ñaar yi mu ne labbayk allahumma bi umratin wa xajj dane yow buur yàlla wuyu naa la ci umra ak aj loolu mooy waa asxaabul qiraan ñi nga xam ne ñoo ne moom qiraan la def waaw maa ngi bala gisoon nañu jataay bi weesu li nga xam ne moom lañ gisoon mooy daliilu ñi nga xamante ne nii ñoo ne woon mbir mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu def mooy tamaton kon deux gisoon gannaaw ba ñu gisee ca jataay bi ko njiitu dalilu muy argument wu ah waa ñi ne woon ifraad bii bii weesu ñu gis ñi wax tamaton tey nag ñu waroon dugg ci ñi nga xam ne ñoo ne ñoom itlaq la def waxoon nañ la bu ñu paree ci indi dalil yëpp dinañ la wax ana ñan ñoo wax wax ju ne inshaa allahu taala léegi euh, inshaa allahu taala kon waa wax jii <coughs> muy troisième position ana yéen ana lan mooy seeni dalil ana seeni argument ñu ne ñun suñuy argument suñuy argument mooy li nga xamante ni nii xadiis boo xam ne sayyidatu Aïsha as-siddiqatu bint siddiqi radiyallahu anha moo ko nettali al la wax ñu ne ah xaaral bala ñu la wax lan la wax ci xadis boobu xadis bi bëggaa bëgg xam fu mu newoon ñu ne waaw loolu yi de arrangé loolu it de soxla woon nañu ko bu ma nee ne ñu ne ah kay comme ñi fi jaar rek waaw suñuy dalil booy wax nit ki da teg ci li ngay wax mu tegu ci bayyina ñun nag dinañ la jox na su ñuy wax nga xam ne ñun itam du waxu falaa falaa waaw ñun dañuy dem bi avancer ci ci ci dalil ñu ne leen fu mu ne mu ngi fi saxiixayn ñu ngi ci saxiixu al imaamu al buxaari ak al imaamu muslimu bunul xajjaaj al qushayriyu an naysaabuuri raxmatullaahi alayhima mu ne ana sayyidatu Aysha lan la wax mu ne xarajnaa ma'a rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam laa nadkuru xajjan wala umra sayyidatu Aisha mu ne xarajnaa ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam génn nañu di aji ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa nadkuru xajjan wala umra te ba ñuy génn di dem tudduñu aj tudduñu umra mooy ba ñuy talbiya ba ñuy ihlaal ak at tudduñu benn ci yi waaw mooy waxuñ na labbayk allahumma bi hajj neewuñu tamit labbayk allahumma bi umra waaye it neewuñu labbayk allahumma bi hajjin wa umra benn waxuñu ko ci te lii Sayyidatu Aisha ko nettali hmm? waaw ñu ne leen waa <coughs> yéen seen xadiis bi apparemment ginnaa guddul yi ñu ne waawow waaye fii moo fii suñu istidlaal suñu tegtaloo li ñuy tegtaloo fii lañ ci soxla kon jarul ñuy dugg ci li nga xamante ne nii mooy li des ci xadiis bi mais daal li ñu soxla mooy dégg ngeen dégg nañ moom waaw xarajna ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la nadhkuru hajjan wala umra ah waaw loolu dégg nañ ko moom très bien comme que dégg ngeen loolu kon li tax ñu ne ñun yonent bi alayhi salaatu salaam tànnul woon benn lan na def da doon xaar ndigal te ndigal la ñëwagul woon waaw comme rek ni mu baree ci ay xew-xew yoo xam ne nit da koy laaj mu taxaw di xaar boroom bi wàcce ci li nga xam ne mooy àtte bi itam da doon xaar àtte ban àtte la ko suñu boroom di jox lan la koy digal te loolu jotagu ko woon mu ko jot ba nga xam ne fala la àgg Makkatal Mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takrima <coughs> kon mu ngi noonu la léegi nag ñu ne leen dangeen amaat benn xadis ñu ne waaw eh, ne nag ñun waxoon nañ la ñun suñuy dalil bariwut waxoon nañ la ko jotaay bi weesu bi ngay tëj waxoon nañ la sax amaana ñun manoon nga ñoo jël waaye comme que sa waxtoo jotoon Euh, ñu xaar rek waaye ñun suñuy dalil bariwul waaye daal dëgëru wax ak ñàkk dëgëru wax nekkul ci bari naam bariwul déedéet waaw kam min wax kam min qawlin aw kam min aqwalin kasurat waaw washaat wala qiimata laha ndax ñaata yoon ngay dégg nit wax yoo xam ne yu baree baree baree bari la mais amuñu benn benn benn amuñu ko parce que dëgërul loo xam ne mos rawaahu al awaam an awaam an awaam an shaykh al aam kooku moom mooy wax jooju dara dëgëru ci waaw mooy wax yu siiw yi rek liñ naan rumeur waaw rumeur dafa yàgg am mooy rumeur mooy lu mu yaatu yaatu yaatu taxul mu dëgër liy dëgëral wax lenn la mooy est-ce que dëppoo na ak la xew waaw hal waafaqa hadha al qawl al waaqi'a est-ce que dëppoo na ak li nga xam ne mooy lu xew te bu boobaa lañ mën a wax ne lii dëgër na waaw tey xew li ëpp li gina li nga xam ne moo gën xew lépp mooy waxu borom bi kàddu borom bi ak li nga xam ne mooy xadiis yonent bi sallallahu alayhi lu dëppoog loolu loolu moom mooy mooy taxaw na lu ko dëppoowul nag ak lu mu siiw siiw siiw siiw ñu na nettali sax naan ay ñoom sëriñ diwa ko wax ak ñoo ko def loolu taxul wax jooju am benn poids fa nga xam ne mooy ca kanamu borom ba bu dee wute nag li nga xam ne moom la wax ak lii ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak lu mu yaatu yaatu yaatu waaw moom la alxuraan doon wax naan bu mu lay yéem <clears throat> laa yastawi hmm? du yem li nga xam ne mooy lu baaxul ak ak loo xam lu baax lu baaxul du ñu yem waaw walaw ajabaka kasratul xabiis même bu dee ne mbon mbon moom ak ak ak lu teey te baax man ñoo yem même bu dee ne mbon gi dafa bare bare bare bare bare bare ba yéem la waaw ndax fii mu ne àddina bi xam nga ñu bari loolooy tax ñuy dute ci seenu ngëm waaw parce que dañ naan xanaa mais lii kay buur yàlla ak ni yërmandeem yaatoo nga xam ne rahmatuhu wasi'at kulla shay yërmandeem gi nga xam ne dafa daj lépp dafa daj lépp ak ñépp ne naka la ñépp ñi ëpp ci nit ñi nekk ci griir ñii ñu ne ñu ndaw ñii rekk a nekk ci dëgg loolu ñoom ñoom ñoom ci seenum xel mu gàtt ñu jàpp ne kon loolu day tekki ne yërmande yàlla ci groupe bu ndaw bii mooy ñoom noonu lañ ko déggee la ko def ñële mu xañ leen ko mais loolu mooy ki xamul mooy ki xamul parce que yërmande yàlla day daw ci ñépp waaw hatta alladhi yazni hina yazni yërmande yàlla day daw ci kaw waaw kàccoor gi gën a mag hatta Firawna yërmande yàlla da doon daw ci kaw waaw te du deñ di daw ci kawam waaw waaye nag ñun ñi ñoo xamul lu yërmande foofu la problème bi ne waaw am na ñoo xam ne yërmandeeg yàlla gi dal seen kaw moo tax ñoom safara lañ jëm waaye ma xamee ah, yow saa yi ngay wax moom loolu noonu la mën a nekk ñu ne la waaw parce que buur yàlla dafa ab nit ñoo xam ne xam na ne ngir ñu ngir ñu ñu koy bàyyi xel ngir ñuy ñu ñu ñu nekk ci yàlla il faut nga leen di mbugal waaw gaa yu yëg lañ ñoo xam ne pour ñuy tubb yàlla moo tax gisoo buñ demee safara lan la ñuy wax ah yaa maaliku ud'u lana rabbak ay woy yow maalik woowal ñu sa boroom gis nga ñu ngi nangu sax ne ne buur yàlla boom mooy boroomu maalik alors bi biñ ñëwee ci kaw suuf bari na ci ñoom ndax yéeféer yi dañu wute ñoo xam ne gëm yàlla existe na rek mënuñu ko woon a gëm waaw ñu nekk fa yuuxoo waaw rabbana axrijna way buur yàlla yal na mu ñu génn fii bu ñu delloo kat dinañ def lu baax kon ñu ngi tudd rien que mbugal miñ leen teg moo tax ñu nangoo wax rabbana te wax rabbana nag lu kawe la kon ñooñu mbugal leen teg mettit yiñ ne moo leen puuse ñuy tudd turu borom bi subhaanahu wa rabbana bu ko teggi woon duñu duñu ko tudd waaw moo tax suñu borom ne walaw udu gis nga gaa yi dañuy wax walaw aadu gis nga loolu buñ leen delloo woon bo la aadu ah, lima nahu waaw gis nga buñ leen delloo woon àllaaxira gaa yi dañuy bàyyi ba faatu naan buur yàlla delloo ñu bu ko defee ñu def sax lu baax waaw suñu boroom ne waxuñu dëgg de bu ma leen delloo woon buñ leen delloo woon dinañ delluwaat ca lañ leen tere woon te ñoom waxuñu dëgg waaw wa arghabul ashiya'i lil am raddun ila dunya ma alxayaat yi waaw walaw suwayantan faqat li ya'malu saalihatan tanfa'uhum in waaye duñu ko mais bu ñu dellu woon yéeféer yi duñu def loolu waaw moo tax ñàkk xam lu yërmande yàlla moo tax nit ñi foog ne yërmande yàlla ci ñoom diw la nenewul ci amul kenn kuy noyyi amul benn mbindeef xataa pepp suufi yërmande yàlla day daw ci seen kaw allahu akbar hatta ahlun naari ñoom yërmande yàlla day daw seen kaw kon nag mooy mbir yi bu siiwee taxul ni loolu taxul ni mbir mi day wane ni dëgër na waaw day wane ni mbir mi dëgër na ne xam nga ne léegi àddina bi sollu gàtt ak ñàkk muuru ak tamit ay ay ay biise ki naan sàngaraa ki joxe loxo góor ak jigéen ak hmm? yooyu noonu siiw na siiw goo xam ne léegi xattaa sax ci yenn milieu yi nga xam ne daanaka xel mënul woon a imaginer ne war na faa am muy milieu diine yi danga ko fay gis mais léegi est-ce que loolu day wan ne siiwam googu day wan ne baax na déedéet wanewul ne baax na bal laa yaziduha illa qubaha li am ba des mooy lu ko yokk lu dul ak bon waaw ndax fa nga xam ne waru fa woon a xew mu fay xew foofu la gën a kon nag waa ñi ñu ne ñun nag suñuy dal yi seenum ñàkk bari seenum ñàkk bari bum tax ne bum tax nga yaakaar ne moo kon nag ñii loolooy wane ne kon ñoom ñii seen argument yi dëgëru non ñee nga xam ne dañoo indi dalil la ifraat dañoo indi dalil bañ leen ne doy na dañ leen tënk waa tamattu it noonu lañ leen def dañ leen a tënk ñoom ñi ñëw indi fi ay dalil yoo xam ne yu gàttal loolu day wan ne kon seen besace li ci ne bariwut loolu day wan ne dëgërut loolu nag demewut noonu waaw waaw buum la nax de <laughs> nootal kenn du nootale rek parce que rek kee moom dalilam ñaari dalil la te man fukki dalil la am ça dépend dalil yi ngeen gis ko dëgër na léegi kon ñu ne kon ginnaaw suñu dalil bii bu sayyidatu Aïsha radiyallahu anha dégg ngeen bu baax génn nañ ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam la nadhkuru hajjan wala umra tudduñu aj tudduñu umra ñu ne leen léegi jàll leen ci beneen dalil bi ngeen bi bi ci tegu ñu ne mooy xadiis Seydina Jaabir bu gudd bi gudd bi bi nga xam ne moom nga doon tudd ci jotaay bi weesoo daanaka ñun ñépp ku fi jaar rek daanaka tibb nga ci dalil yooyu moo tax loolu it benn kii la mooy dinañ gis ne ñoo xam ne même dalil yi ñenn ñu utiliser moom la ñuy utiliser waat ne nag affaire bi en fait yéen du seen dalil mais ñun suñu dalil la <laughs> waaw surtout ba waa xiraan ñëwee <laughs> mooy ñi waa troisième waa quatrième position ñu mujj ñoom buñ ñëwee foofu dina gën a leer parce que ba léegi dañ na bay man loolu dégg bu moom ma ne la nag dama lay dama lay prévenir que ne loolu nag dina am insha allah ci waa xiraan bu ñu ñëwee dinañ indi dalil yoo xam nañ na mais non nii waa tamatoo waxoon nañ ko way ah lan moo tax ñii di ko jëlaat ñu ne non loolu en fait waa tamaton ñun loolu ñoom du seen dalil mais ñun suñu dalil la waaw loolu nag li ñuy lijjantee wax yooyu yépp mooy bu ñu demee ba ci cëppaandaw ga ba jeexal nag bay nootal ana ban moo gën a dëgër insha allahu taala ci wax yi mooy lan la bi ma ahal la rasulullahi yi sallallahu alayhi wa sallam bu boobaa nag <laughs> ñu wax ana ñu lijjanti loolu la léegi ñu ne kon ñun suñu deuxième dalil <clears throat> mooy xadiis Seydina Jaabir bu guddi bi nekk saxiixu imaamu Muslim di décrire di melal aju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu Seydina Jaabir dane ginnaaw ba mu waxee ca début ba waaw dinne nit ñi dañoo baree bari bi mu demee Dal Xulayfa mais nit ñi dañoo baree bari fekk mu ngi yéegoon Al Qaswa gëléemam goo gële après bon mu ne nit ñi dañoo baree baree baree bari ba ba ma xoolee nazartu ila maddi basari bayna yadayhi min raakibin wa maash wa an yaminihi mithla dhalik wa an yasaarihi mithla dhalik wa min xalfihi mithla dhalik wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bayna adhurina wa alayhi yanzilu alqur'anu wa huwa ya'lamu ta'wilahu famaa amila bihi min shay'in amilnaa bihi fa ahalla bit tawxiidi labbayka allahumma labbayk labbayka laa shariika laka labbayk inna alhamda wannicmata laka walmulk laa shariika lak wa ahalla annaasu bi hada alladi yuhilluun waaw wa lazima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam talbiyatahu voilà <laughs> léegi nag ñu ne suñu dal yi dalil lañu Seydina Jaabir nee na keroog bi ñu ne eh, eh, kële ca Bayda mais dama am nit ñi dañoo bare bare bare bare bare bi ma xoolee sama ma xool ci kanam fa sama bët yem ma sànni sama sama bët sama regard waaw ci kanamam moom alayhi salaatu wassalaam mu ngi wara al qaswa nii nee na nit ñi baree baree bari li wolof naan foo sànni keroog foo sànni mbatt mbatt mu tag ci diggante ku war ak ñoo xam ne dañuy dox waaw waxoon naa la am na ñoo xam ne dox lañ def de waaw waan yaminihi loolu mooy ci kanamu yonent bi alayhi salaatu salaam ni nit ñi bare nee ma xool ndejooru yonent bi alayhi salaatu salaam mithla daalik comme lu mel noonu ñoo ngi fees del fa sama bët yem laa sànni lépp di nit allahu akbar ñii war ñii di dox waan yasaarihi ma xool ndejooram ñoo càmmoñam mithla daalika ba ma xoolee ma gis lu mel noonu mooy ne nit ñi baree bari fa ma sànnee sama bët fa mu yem foofu lépp di nit wamin xalfihi ma ne waa man teemaa xool kon ci gannaaw nan la fa demee ba ma xoolee ca gannaaw la daalika man Seydina Jaabir ma gis lu mel noonu nit ñi daal bari waaye gi ñu bari kenn mënula koo décrire nee na nag bi mu demee noonu mu ne te yonent bi alayhi salaam mu ngi woon suñu biir te ci moom la alquran di wàcc te moom moo xam nan lay nan moom mooy leeral alquran waaw xam na aaye bu ñu wàccee nan la koy leerale lépp nag loo xam ne def na ko keroog moom la ñuy def moom lañ def léegi nag mu ne fa ahalla bi tawxid bi mu ñëwee bay formuler li nga xam ne mooy intention om déglu leen de suñu istidlaal la ngoog dinaa Jaabir nee na fa ahalla bi tawxid mooy yonent mi alayhi salaatu salaam def ihlaal yëkkati baatam ca kaw di wuyu di wax intention bi tawxiidi ci wéetal yàlla mooy lan labbayk allahumma labbayk labbayka wuyu naa la allahumma e yow sama borom labbayka wuyu naa la wuyu naa la te dellu naa di la wuyu laa sharika lak ka labbayk amoo amoo associé amoo kuñ lay booleel labbayka waay wu naa la saa boroom innal hamda dëgg-dëgg cant wan ni'mata ak xéewal yi laka yow la ñeel dong wal mulku ak nguur wala laa sharika lak amul kenn kuñ lay booleel lii la yonent mi alayhi salaatu salaam wax lii mooy ihlaalam du loolu say naa jaabir ah nee na wa ahalla naasu bi hada nit ñi topp ci mooy wax na sànq ne li mu def la ñuy def ñu ne waala yeneen time lay saar saam daal di sax nag di wax talbiya gi mooy lii lii lañ naan talbiya kon moom ihlaalam de est-ce que dégg nga fenn Seydina Jaabir ne dane ah, ah, kii labbayka allahumma bi hajj dégg nga ko fii fa ahla bi tawxiidi la wax te wax na la loolu mooy lan mooy baatu wéetal yàlla yi nekk ci la ci talbiya gi mooy wuyu naa la allahumma labbayka di dindi lépp loo xam ne moom lañ koy jéem a associer di ko booleel di ko delloo cant ak xéewal yépp ak nguur reconnaître ne lépp ci moom la ne mooy boroom moom boroom bi subhaanahu wa taala kon fa ahalla bi tawxid fii waxul fa ahalla bil xajji waxul fa ahalla bil umrati waxul fa ahalla bil umrati wal xajji maan wax ko kon ngay mu ngi nii kon itlaaq la leer nañu ne nag ñun waxuñu nii la continuer ba mu demee Makka comme niñ la wax sànq fa ko dogal bi ñëwee ne ko defal lii mu digal saxaaba yi lañuy def te loolu xadiis Sayyidatu bi ñu la wax sànq moom lettali loolu ci kanam waaye ñun loolu comme que suñu istidlaal fi ñuy sëkkandikoo rek lañ soxla woon moo tax ñu indil la lii ñu ne leen laaw kay léegi yéen kon bu ñu recensé am ngeen xadiis Sayyidatu Aïsha Sayyidina Jaabir loolu rek ngeen am ñu ne noo dese nañ dese nañ Sayyidina Taawus comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu ash-Shaafi'i rahmatullahi alayhi daal di solowee al imaam ash-Shaafi'i hmm, rahmatullahi alayhi dafa jële dafa soloo xadiis boo xamante nit ñi ah, mu ngi jaar ci Sufyaan al imaam ash-Shaafi'i rahmatullahi alayhi mu ne amba'anaa Sufyaan mu ne Sufyaan de moo ñu nettali moo ibnu Uyayna qaala anba'anaa ibnu Taawus mu ne doomu Taawus moo ñu nettali wa Ibrahim ibnu Maysara ak Ibrahim ibnu Maysara wa Hishaam ibnu Hujayr hmm? ñi ne ñii ñépp sami'u Taawusan ñoom ñii ñépp dégg nañ Taawus yaquulu mu naan kon Taawus lan la woon Taawus mi taalibe imaam Abdallah ibnu Abbaas la radiyallahu taala anhum hmm, bokk ci boroom xam-xamu taabiin yi ñi nga xamante ne nii mooy ndongoloñ ndongoy saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum léegi nag ñu ne kon Taawus mii da ne ah eh, mu ne xaraja rasu xaraja rasulullahi sallallahu alayhi sallam min almadinati mu ne yonent bi de sallallahu alayhi dafa génn ah min almadinati dafa jóge Medina laa yusammi xajjan wala umra yantadiru alqadaa fa nazala alayhi alqadaau wa huwa bayna alsafa walmarwati fa amara asxaabahu man kaana minhum ahalla bilxajji walam yakun maahu hadyun an yajcalaha umra waaw léegi euh, kon euh, mooy boo demee ci xadiis bi ci musnadu al imaam al shafii parce que euh, imaam al shafii dafa bind musnad moom it ah ni sëriñam al imaamu non taalibeem al imaamu ahmad ah moom it imaam ashafii am na musnadu ashafii rahmatullah alayhi kon mu ne kon imaam taawus mu ne yonent mi alayhi salaam dafa génn madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam laa yusammi xajjan wala umra tuddul ak tuddul umra mooy waxul bi muy ihlaal tuddul neewul labbayka allahumma bi hajj waxul labbayka allahumma bi umra yantadirul qadaa lu mu doon xaar dogalub yàlla buur yàlla wàcce àtte waaw àtte buur yàlla boo xam ne moo koy wax ne ko defal yi loolu la doon xaar te jotogu ko woon léegi nag mu continuer jóge dina dem ba ni mu àggee Makka àgg na Makka mu ne fa nazala alayhi al wa huwa bayna safa wal marwati bi xam ne ci la ko borom bi yónnee di ko wax yu li nga xam ne loolu la war a def boobu mu ngi woon entre Safa ak Marwa waaw ba ni xadiis bi di jeexe euh, léegi nag ñu ne leen ñu ne ñun nag ah walillahi alhamdu wal minna lii mooy suñuy dalil waaw lii mooy suñuy dalil kon bu mujj bii ñu la wax gis ngeen kon li al imaamu Taawus wax que ne affaire bi ñoom yonent mi alayhi salaatu bi muy génn bi dina tuddul benn yoon li nga xam ne mooy tuddul aj tuddul umra kon loolu moo tax ñu ne ñun affaire bi bu itlaaq la euh, wallahu taala alam fa kullu hada daliluna wa jazakallahu xayran kon ñu ngi jox kàddu gi ñi ci des ñu ne leen kon yéen jërë ngeen jëf yéen waa kàddu gi incha allahu taala comme ni ngeen ko waxe sant nañ leen gërëm nañ leen ginnaaw bi ngeen indee seeni dalil euh, concis na bref na kii na alhamdulilah léegi kon euh, comme ni ngeen ko waxee ñu jàll ci ñu ci des waaw yéen waa Qiraan yéen waa Qiraan yéen la ñaa déglu yéen lañuy déglu bismillah dégg ngeen seen mbokk yi fi jaar ñu ne waaw déglu nañ waa ifraat déglu nañu waa tamaton déglu nañ waa itlaaq léegi nag ñun ñooy wax insha allah fa naqulu walillahi alhamdu wal minna ñu ne ñun suñu première xadiis ñu ne bon xaar leen bala ñoo commencé ñu rappeler leen comme xeraan comme ni nga waxoon waa ifraat waa tamat waa ifraat boobu yéen rappeler leen waa tamaton it rappeler leen ba ngeen di commencé ñii mujjee wax it rappeler nañ ñoom seen position mooy lan itlaq googu mooy lan kon ñun bala ñoo dugg ci dalil yi may leen ñu ñu itam ñu am la possibilité quand même de rappeler ñun li ñu waxam lan lay tekki ñu ne waa bismillah xiraan mooy lan ñu ne ñun dañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi muy aj bi muy ñëwee ba Zal Xulayfa fii nga toll ci buntu jàkka ji muy ahalla muy def ihlaal dafa boole umra ak aj mooy lan dane labbayka allahumma bi hajjin wa umra waaw dafa ne buur yàlla maa ngi lay wuyu nan la ko wuyoo ci wooteeb maam ibrahim boobu leen alayhi salaatu wassalaam mooy ci aj ak umra boole leen aktu aj yi ak aktu umra yi ñooy bokk waaw mooy ne au lieu sa'yu bi sa'y bay safa wal marwa du ko def deux fois kama yasna'u al mutamatti ala sahih comme li nga xam ne waa jiy def tamattu comme tamattu liñ la wax day umra ba pare ba génn ci umra gi dugg ci aj gi ñun ñii li ñu wax ñun bokkul ak loolu même bu dee ne ñun li ñu wax comme na nga ko rappelé woon dañ koy tudde ton saxaaba yi dañ koy woowee tamaton xiraan waaw mutan bu ñu ko waxee lu gën a mooy mutan bi nga wax mooy umra ba pare ba génn ci dugg ci aj loolu dañ koy woowee mutan mais itam xiraan bii ñun ñuy wax dañ koy woowee mutan te loolu dinañ la ko leeral ci suñu xadiis yi waaw kon mooy ñun li ñu wax dañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa li mu yéene mooy umra ba pare mooy non umra en même temps mu ajaale en même temps même acte yi loolu ñun lañ wax ñun waa Qiraan ñu ne leen kon baax na léegi nag il est temps il temps de nous donner vos ñu ne bi njëkk mooy xadiis dañu xadiis yi ñuy wax nag xadiis bii ñuy njëkke yi nga koo gis tuddoon nga ci saxiixu imaamul buxaari yi ñu ngi wax suñu dalil baabu qawli nabi sallallahu alayhi wasallam al aqiiqu waadun mubaarak waaw yaa loolu ma waaw waaw loolu damaa ngi koy fàttaliku al aqiiqu muy al aqiiq waadil aqiiq waadin xur la mubaarak boo xam ne bu buur yàlla def barke ñu ne yaa ngi fàttaliku lool ñu ne waaw ñu ngi koy fàttaliku ñu ne nag jàppal xadiis boobale xadiis ba fu mu jóge woon ñu ne la ah xadiis ba de Mawlaana Ibn Abbaas mu ne woon dégg na Seydina Omar mu ne dégg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne hmm, ataani laylata aatin min rabbi azza fa qaal salli fi hada alwaadi almubaarak wa qul umratan fii xajja wala wa qul umratun fii xajja ñu ne ñun suñu xadis bu njëkk ngoog ki ñu ko nettali mooy xabrul umma wa tarjumaanul quraan mu jële ko ci saani xulafaa rachidin almahdiyin seydina umarul faaruq abu xafsin amirul muminin radiyallahu anhu de moo ko nettali moo ne dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ataani laylata aatin dikkal na ma biig aji dikk joo xam ne min rabbi mu nga bàyyeekoo fa sama borom muy malaaka ba fa qaala mu ne ma salli am na ci yeneen riwaay yoo xam ne dañ Seydina Jibril la waaw am na riwaay yoo xam ne wul sax Imaam Buxaari dañ ne Jibril moo ko dikkal Seydina Jibril ne ko sa boroom nee na lii kon salli jullil buñ ñëwaatee ci riwaayu saxiix bi muy saxiix al imaamul mu ne danga ko salli jullil fi hada al waadi al mubaarak jullil ci xur wu barkeel wii waqul ta nga wax umratun umra fii xajja ci biiruk aj waaw waxal umratan umratun umra fi xajja mooy ihlaalal loolu ihlaalal umratun fi xajja ñu ne loolu mooy suñu première dalil loolu mooy xiraan loolu mooy xiraan mooy umratan fi xajja kon yonent bi alayhi salaatu salaam nee na moom ci guddi gi lañ ko ko wax laata muy kii Dul Xulayfa laata muy julli tisbaar boobu ci suba ga mais ci lañ ko wax kon kay yéen imaginer ngeen yonent bi alei satu salaam boroomam yónni malaaka ne ko waxal lii nga ne ñun xam nga ñi génn léegi naan jotuloon ndigal moom mooy lii rek lii rek baat naa en brèche daaneel na seen wax ñoom <laughs> daaneel na seen wax ñoom ñu doon xaar naan day yonent bi alei satu salaam da doon xaar xanaa yëguñu xadiis bi xanaa yëguñu xadiis bi Seydina Umar a ko wax nee na maa digg yonent bi sallallahu mu ne ma biig am na ku ma dikkal bàyyee ko ci sama ne ma waxal salli jullil ci xur wii muy xuru alaqiq bu barkeel bii waqul tanga wa umratan fii xajja umra ci biir aj loolu ñun ñëpp xam nañ mooy lan mooy xiraan waaw mooy xiraan bi kon mbir yi mbir yi mbir yi mbir yi c'est c'est ñu ne loolu kon suñu premier dalil nga wax Seydina Umar ibn Xattaab ñu ne am na beneen ñun moom dañuy déparé duñ fi nekk nag ñu dugg ci euh, yenn kii yi te Seydina Umar radiyallahu anhu kaay ñu dolli la beneen affaire kaay on va on va beneen dalil boo xam ne ci Seydina Umar mii la jóge waaw mooy al imaamul Bayhaqi rahmatullah alayhi dafa solo naka noonu avant moom al imaamu ahmad ibnu hambal ci sanad boo xam ne bu wér këcc la sanad boo xam ne bu wér këcc këcc këcc këcc këcc la waaw te nag am na benn affaire wala bàyyil bu jaru ko euh, léegi euh, mooy euh, ñoom dañoo solo ak ñeneen quoi du ñoom rek këne dafa am benn waay boo xam ne du doon dóor muy asuba yi am ñu ne asxab yi ah ibnu Ma'bad nee na man de dama ne woon koo xamante ne nii ab chrétien laa woon te imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi daal dina koy soloo tamit nee na euh, euh, euh, après am am benn waay bu ñëw bon na ko noonu al imam Abu Dawud ak al imam Ibn Majah benn waay ñëw nee na après bon ma ñëw nag am ku ma laaj ne ko man de damay dóoru tuub damaa bëggoon a def benn damaa bëggoon tàmbalee ci jaamu yàlla ñu ne ko ajal dafa indi dëkkal benn waay bu naan al Ash'ari amaana bon waxul tuur bi amaana muy al imam Abu Musa al Ash'ari waaw amaana muy moom dana rek moom bi ma ñëwee bi ma tuubee d'ailleurs li ma njëkkoon bëggoon a def sax mooy jihaad dama ne woon damay sóobu ci jihaad ji dem fi jihaad ji am ci suuf yi nga xam ne moom la ñuy ubbi ma dugg ci nee bi ma dikkal yàlla yi ma laaj ko mu ne ma ajal te booy aj na nga ihlaal bi xaj bil xaj wal umra jami'an te nag boo ñëwee bay formuler sa intention tànnal ci façon aj yi jëlal booleel aj ak umra mooy xiraan nee na mais bi ma ñëwee ba koy def ba may nekkee di talbiya am benn waaye buñ naan Yazid ibn suuxaan ak Sulaymaan ibn Rabi'a ñuy waxante seen biir kenn ki naan ñuy waxante seen biir kenn ki ne gaa yi naan bon kii moom déggal léegi mooy biñ déggee mu mu mu naan labbayka allahumma bi hajjin wa umra ñaari gaa yi naan di waxante seen biir naan la hada adallu min ba'iri ahli <laughs> mooy gis nañ waa ji naan labbayka allahumma bi hajjin wa umra ñaari gaa yii dégg ko naan kii de moo gën a sànku mbaamum këram <laughs> subhaanallah mbaa mu waa këram de kii moo ko gën a sànku loolu façon waxin la bu war ne kii moom kenn gënu koo sànku bu nee mbaam ma ñu yeew sa biir kër mbaam moom xam nañ mbaam mbaam ndax moom yaxmilu asfara moom dafa yenu ay téere yu utile yoo xam ne kat mënoon nañ ko jariñ ngir mu gindeeku waaye nag bon daa xam dara day yor mën na yor téere yu toll noonu mais sànku mu sànku léegi nag doomu aadama bu ñëwee ba koy misaala ko mbaam mooy ci ñàkk xam moo tax alxuraan ne gaa yooyu masalul ladina xummilu tawraata summa lam mais ka masalil ximaari yaxmilu asfara ne masal gis nga misaalam gaa yi nga xam ne dañ leen a yenoon euh, tawraat téere bi yàlla boo bële ngir ñu appliquer ko gëm ko te jëfe la ca ne ñu bañ defuñu ko ñooñu kamasalil ximaar yi dañoo mel ni mbaam boo xam ne lu dafa yenu asfaaran ay sëf yu diis waaw loolu nag attention ce n'est pas que yi bépp jullit boo xamante ni nii alquran jii ñun bu dee alquran jii ñu suñu boroom indil nanguwuñ koo appliquer nanguwuñ cee doxe nanguwuñ cee yare suñu bopp yar ci suñu njaboot di ci moo mu nekk suñu suñu li nga xam ne mooy mooy suñu raison d'être mais ñun itam ñun tamit ndax nu kal ximaar yi waaw mais loolu la loolu la parce que li nga yor mu nekk guidance ba pare nga lëndëm nekk ci grier mais yaa ko tey bu boobaa yaa mbaam mi ana lan mooy différence wa xaamilul xadiisi bi ixtisaari an fahmihi kamasalil ximaar yi non seulement topp xadis di jàng xadis mais yow xadis yi da ngay jàng rek di compiler waaw ngir ñu naan cay sa moo bari càllale de la wallahi bu nee xaddasanaa rek nga tiit waaw sawaay moom moom non affaire bi da ci dama affaire yi dafa yomb ci moom sawaay kay yo buur yàlla may na ko ci may yow loolu rek nga ci ut mais kantaali xadiis yi nga xam anan li ñuy lan li ciy jële yow ku la gis xam ne yow doxewoo xadiis sa lépp contradictoire ak xadis ta fu ñu na fekk yaa ngi naan haddathana naan si non xadis boobu noonu qad rawahu al imam ibn Majah non si mu ngi ci mu'jam at-Tabarani non boobu noonu boo demee ci sunanul Bayhaqi loolu ay kii non sax en plus ci musnad bi la nee loolu musnadu Abu Ya'la ay yooyu te yow saway amul sa lenn luy wane ne yow yaa ngi jëfe loolu mais wa hamilul xadis yi bi ixtisaar yi mooy yow kon yow li la ñor mooy dangay ngay yenu xadiis yem képp ma euh, euh, képp ci lan yow sa yoon ci compréhension bi la nekk la nga mooy fiqhul xadiis sa yoon newu ci xam li xadiis yi jàngal mais loolu la alxuraan bi moo tax képp koo dégg ma alxuraan kenn mënu koo firi loolu waxu zindiq la bu dee waajoo xam ne kuy xam-xam lu la wala moo koo xam ne yeewu na mu bëgg a gëmloo nit ñi alxuraan kenn du ko firi bàyyi leen noonu kooku zindiq la bu dee nag bon koo xam ne perroquet la di répéter li nit ñi wax kooku peroke la perroquet la parce que alxuraan bu ñu xamul li muy wax ana nan lañ koy appliquer te suñu borom ne aaya yii nii li yaddabbaru aayaate dama leen ko yónni ngir ngeen di yónni leen ko ngir ngeen di xalam di bàyyi xel di sottantal di ci aaya yi di ci di ci génne di mais mais yow loolu nga ne léegi nañ ko bàyyi xamale ko kenn mënu koo xamle loolu du dëgg waaw ñenn ñoom da ngay naan alxuraan kenn du ko firi kenn mënu koo firi te buñ lay wax ne kenn mënu koo firi la ñuy wax kat ngir wane ne kenn mënu koo firi dañ naan la yow premièrement yaa ngi def li nga ne kenn mënu ko moo tax yooyu waxi caaxaan la loolu waxi caaxaan la kon nag gaa yi mooy kon ximaaru ahli yi loolu façon ngaañ wu rëy la. moo tax waa ji ba mu déggee gaa yi wax ne kii de moo gën a sànku euh, non ba'ir ba'ir ahli gëleemu këram mooy gëleem it pareil mooy gëleem leen la mooy gëleem sëf yi ñu ko yan xamu ko waaw mooy bàyyi ma la mu ne kii moo gën a sànku gëleemu këram waa ji nag di koy dégg asubay mi affaire bi rëy ci moom lool ne ah waa lii moom gars yi moom li ñu wax rëy na de affaire bi touché ko nag nee ba ma dikkee ma dem ci Seydina Omar ibn al-Khattab fekk moo ne woon xalifa ma daal di koy wax ma daldi koy wax am na ci benn riwaay boo xam ne Seydina Omar dane euh, dane ba ma ko waxee Seydina Omar dafa ñëw ci ñoom gaa yooyu noonu waaw fa mu daal di leen mu daal di leen ŋàññ wax le lu yëbëgga dam naka laa ko wax rek mu dem ci ñoom ñaar fa laamahuma mu daal di leen ŋàññi lan moo tax ngeen di wax loolu kii nit koo xam ne dafa ñëw di aj wax li nga xamante ne mooy labbayka allahumma bi umratin ngeen bi wa hajj ngeen na ko moom moo gën a ne kii moo gën a réer mbaamu këram lu tax ngeen wax ko bu leen ko ko waxati ak wax yu mel noonu quoi ŋàññi leen que ni li ngeen def kenn lu ko def te kenn du wax loolu en plus jëw la quoi dañ doon di wax. waa ji dégg léegi nag euh, nee na après nag mu ñëw ci man fa aqbal alayya sayyidna Umar ñëw ci man fa qaala mu ne ma hudiita li sunnati nabii sallallahu alayhi wa sallam ne ma kantaa yow mii ñu wax loolu yow moom gindi nañ la ci sunnaay yonente mi alayhi salaatu salaam mooy li nga wax noonu la lii mooy sunnaay yonente mi alayhi salaatu salaam mooy labbayka allahumma bi umratin wa hajj waa xiraan ne loolu la na loolu suñu beneen dalil la ñu ne leen waaw ñu ne léegi nañu yem foofu ci Seydina Omar radiyallahu anhu nañ leen jël ci xelal ci ñun bala ñoo dem fenn ci xulafaa ur rashidun yi lañuy tàmbale allahu akbar ñooy xoolal Seydina mooy euh, Ousmane ak Seydina Ali radiyallahu anhu xam nga keroog wax naa la ne dinañ ñëw ci Seyd bu ñëwee ci waa Qiraan discussion bi amoon diggante Seydina Usmaan ak Seydina eh, waxoon nañ la ne xam nga eh, jataay bi weesu bi ñuy gis waa Mutaa Seydina Imraan ibn Husayn non eh, ki ñu jàppoon Badar ki ñoom Abu Jahlin mooy du du du Imraan ibn Husayn kan la ibnul Yamaan Seydina Hudayfa la ñoom Abu Jahlin jàppoon voilà ne hé yéen ñi gisuñu lu dul ne dangeen di dem ngir jàppale ji Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko ndiit mooy boobu liñ doon wax noonu du Seydina Imran ibnu Husayn waaye Seydina ki nga xam ne mooy Hudhayfa ibnul Yamani radiyallahu ñu ku ci nekk sa baay nag saxaaba la radiyallahu anhum eh, mooy bi ñuy wax loolu waxoon nañ la mooy Seydina Imran dane bi mu naan am na koo xam ne ne ne ñun tamattaanaa ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal qur'anu yanzil waaw te kenn terewu ko mu ne ñun def nañ mutaan mutaatul xaj yi def nañu ko waaw tamaton def nañu ko ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam a ngi doon wàcc terewu ci dara mu ne nag am na koo xam ne moom moo wax maasha ci xelam ci ni mu jàpp paadu daa toog rek di xalaat mooy dafa moom ginnaaw li mu gis lépp dafa jàpp ne lii nii moo gën te waxoon nañ la Seydina Omar la mooy eh, dafa bokkoon ci nga xam ne dafa gisoon ne ngir bari looy ñëw ci Kaaba ji luy nit ñi war a ñëw di dundal Kaaba ji mooy ñu séparer umra ak ak ci période yi ñu koy def moo li gën moom loolu la gisoon mais il est impensable Seydina Omar naan leen di di ko tere parce baaxul moom ci boppam moo ne man dégg naa yonent bi alayhi salaatu salaam wax li hein dégg naa yonent salaatu salaam ne man ataani aatin min rabbi am na aji dikk goo xam ne moo ma dikkal Hmm? bàyyeekoo fa sama borom hmm? mu ne ma waxal umratan fi hajj ba pare te bokk na moom moom Seydina Omar ci ah, bala ñu jàll eh, bu ñuy ñëw ci Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu moom ci boppam nee na man dégg naa Seydina Omar eh, pour wan la ne mooy terewu ko parce que eh, baaxul loolu moom yaakaaruma ne nit ko xel lu taxaw na naan da koo tere parce que dafa jàpp ne baaxul xiraan Seydina Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma nee na Seydina Omar nee na man tamaton gi ma leen di tere muy loolu nag xiraan gii lañ ci jublu voilà nee na man gis naa yonent mi alayhi salaatu salaam di ko def waaye mooy loolu pour lan ndax ñoom dañoo jàppoon ne affaire boobu noonu ci yonent mi alayhi salaatu salaam façon lu mu jag loola pas lu mu jagloo totalement ba keneen manu koo def sinon kon doon na wax kii ne ko hudita li sunnati rasulillah non mooy ne loolu ci yonente mi alei ci àqu yonente mi aleyi salaatu salaam loolu la woon xiran te loolu la ko suñu boroom nekkoon wax ko yónni ko malaaka boo bële ne ko waqul umratan fii hajja mais kanta ñun fii xaqinaa ñun ñi ci des dañoo war a bari lu ñuy dundal kaaba yi te loolu niñ koy defee mooy ci ay voyage yu bari ñu fiy def tàqali ak ak umra bu ko defee ñu aj ba pare bu ñu ajee ba bu ñu ajee ba pare daal di umra ci beneen période bu ko defee te loolu mooy liñ la waxoon baril as-sa'yu fi sabilillah day gën a baril yoolu ko koy def ñoom noonu lañ ko jàppoon mais à vrai euh, euh, jamais au plus grand jamais que Seydina Omar dafa jàpp ne umra kenn non xiraan kenn du ko def wala muta ci boppam muta mooy bu général bi que ça soit tamattu wala xiraan ci jamonoy aj ji loolu du loolu la tere du loolu la doon tere déedéet kon loolu yëpp day wan ne kon loolu la léegi nag buñ ñëwaatee euh, euh, léegi nga ne ma bon yow bon yow sa xadiis bi nga wax sa ànk Seydina Omar bon Seydina Abdullah ibn Abbas nee na euh, sey nee na de Omar Seydina Omar nee na wal man waat naa ci yàlla ko ne maa ngi leen di tere mutaan gi nga xam ne Eh? ta mu ngi ci téereb yàlla waaw maa ngi leen koy tere mais mu ngi ci téereb yàlla te yonent ma lay sarsam def na ko loolu al imaam eh, an-Nasa'i moo ko soloo hmm? léegi mooy mu ngi ci bi yàlla bi mooy kon du tere goo xam ne tere xatman la <laughs> dañ ko ci mooy tere goo xam ne danaan lii nii baaxul wala xaraam na wala bu leen ko def déedéet mooy dana mooy da doon xërtal nit ñi ci ñu bañ def kiraan nii tamattu mais ñuy def ifraat waaw mais nañuy def ifraat pour raison yi nga wax sànq waaw ndax bu ñépp di def loolu ñépp di def xiraan mooy yeneen période yi ci at mi kaaba ga kan kan lu jóge fenn ci ay ville ak yooyu yeneen gox yeeg yeneen réew yi di ko dundal ci umra bu ñu fay def ndax bu dee parce que gars yi dañ naan ah lii kat kon baax na ah yow xam nga yow nit ku ne bu na man de ci loo xam ne ci deux voyages laa ko laa ko waroon a def en tout cas ci yoon ñu ne na nag bon sauf ko mën nga koo def ci benn voyage ah te yow nga xam ne voyage boobu ñëpp xam nañ ne aj <laughs> am nag coono bu mag am nag coono bu mag mooy kon ñu bari dañu naan bon man daal saa yi naa naa jël loolu waaw naa def loolu rek def ko ci benn naa ko def ci benn loolu daal moo gën a simple Seydina Omar nag radiyallahu anhu mu bëggoon nag nañ ko nañ ko tas def ko deux waaw def bi bu jamono jee bu ko defee yeneen mois yi yeneen weer yi ci weeru at yi ci at mi kaaba ni ñu koy dundal nga xam ne du du du du du wéet ci at mi weer wu ne am ñoo xam ne dinañ jóge ci gox yi ñëw di ko dundal ñoom loolu moom esprit boobu la ci yoroon mais nekkul na esprit ku fi defati tamaton di nga xam ak wala baaxul déedéet wala xiraan voilà léegi nag Seydina Ousmane ak Seydina Ali eh, ñoom seen nettali bi mu ngi ci saxiixay ni hmm? mais it seen sëriñ ñoom ñaar di al imaamul Buxaari ak al imaam Muslim seen sëriñ te al imaamu naka noonu soloo na nettali bi boo demee ci Muwatta al imaamu Abu Daawud as-Sijistaani yu boroom sunan bi tey indi na ko hein euh, naka noonu bon ak ñeneen ak ñoom al imaam an-Nasaa'i ak ñooñu quoi ak al imaamu al bayhaqi rahmatullahi ala al jamii léegi mooy ana nettali bi léegi bon est-ce que mën nga ñu koo tënkal hmm? est-ce que mën nga ñu koo dënkal ñu ne waaw nañ la ko tënkal pour bañ a dugg xam nga ndax am na ci yenn yoo xam ne euh, day am ak yokk ci nettali bi yeneen yi du am ak yokk ak tënk mu am tënk mooy Seydina ci gàttal bi nga xam ne moo ci gën a kii euh, daanaka euh, mooy bi nekk euh, ci Sahih Imaamul Buxaari rahmatullah alayhi nga xam ne baayu ki ñu la doon wax keroog Abu Jaafar Seydina Muhammadul Baaqir baayam kan mooy baayam Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib mooy ki ñu naan Zaynul Abidin radiyallahu taala anhu moom ci boppam moo ko nettali moo nettali xew-xew bi mais moom fekkewu ko parce que moom jotewul maamam di Seydina Ali jotewu ko mooy fekkewu ko bokkul ak moom jamono mu ko jële ci Marwan ibn al-Hakam nekkoon ancien gouverneur de Médine te mujjoon nekk xalifa ginnaaw bi omeyyad yi branche bu njëkk bi bi mu jàllee mooy beneen bi ñu naan les marwanid moom lii moo leen mooy ki njëkk a nekk xalifa ci ñooñu ñépp ci waa banu umayya di marwan ibn al-hakam hmm? wa huwa min rijal as-sahihayn léegi moom marwan ibn al bi taalibe la woon ci ñoom al imam ñoom sayyidina abu hurayra saxaaba yooyu ñoom Seydina Abdullah ibn Umar ñoom ñëpp gis na même Seydina Ousmane ak Seydina Ousmane ndax moom mii bokkoon na ci ñi nga xam ne jeyewoon nañ Seydina Ousmane te tamit jële na ci Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala mu ne moom moo ko nettali euh, Zaynul Abidin mu ne ko <laughs> mu ne man di damaa fekke Marwan hakam fekke naa Seydina Ousmane ak Seydina Ali euh, fekk mooy xew-xew bi lay ne fekk Seydina Usmaan di tere mutaa wax nañ la nag mutaa saxaaba yi lu bari bu ñu ko jooyalee ñoom liñ ci jublu mooy dañ koy wax xiraan tamit xiraan dañ koy wax du mutaa comme bi ñu waxoon léegi rek mooy tamattu xiraan dañ koy woowe mutaa te loolu dinañ ci gën a ñëw ci leeral incha allah euh, mu ne ma Seydina Usmaan di tere mutaa mooy comme ni Seydina Omar doon tere mais waxoon nañ la du tereeg lii dafa xaram mais mooy di xërtal nit ñi bëgg ñu bàyyi lii tey fexe di def lii mooy di ak kese période ak yi en tout cas bu ñëwee ak si ñu def ak kese beneen voyage ñu umra léegi nag nee na wa an yujma baynahuma non seulement mais fii nii muta bii muy wax mooy tamat tamattu parce que li neen li ci tegu moo tax ndax dañu bi gis naa fekke naa Seydina Ousmane Ali fekk Seydina Ousmane mooy jamono bi Seydina Ousmane nee xalifa muy tere muta wa an yujma baynahuma muta mooy tamattu mooy da doon tere tamattu mooy umra ba pare ba génn ci umra gi daal di aj waaye wa an yujma baynahuma da doon tere yi ñu boole leen mooy xiraan mu ne falam maara a aliyun ba Seydina Ali gisee loolu parce que Seydina Ali dafa ne mais lu tax ngay tere loo xam ne ci yeneen riwaaye yi mu ne Seydina Usmaan lan moo tax ngay tere loo xamante ni nii yow xam nga ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam def na ko moom la def am ci beneen riwaaye da ne ko mais yow du xam nga ne yonent bi aleyhi salaatu boole na leen mooy def na xiraan nee na Seydina ne ko waaw ne ko sauf que jamono jooju li taxoon mu def ko mooy dañu woon dañoo newoon ci période d'insécurité waaw looloo taxoon mu def ko <laughs> léegi nag kii ne kii ne Seydina Ali ne mooy mooy yow gis nga voilà boo jàppee foofu côté boobu mooy kon man ngaa wax ne bokk na ci dalilu waa Qiraan Seydina Usmaan ci boppam moom nee na si yonent bi sallallahu alayhi def naa Qiraan la def moo ko wax Seydina Ali na ko est-ce que xam nga ne yonent mi alayhi salaam def na noonu hmm? est-ce que xam nga ne yonent mi alayhi salaam def na loolu mooy boole na aj ak umra mu ne ko waaw waaye ba mu koy def daa fekkoon ñu ne woon ci période d'insécurité kon mooy moom man nga ne kon Seydina Ousmane bokk na ci riwaaye ne yonent mi alayhi salaam xiraan la def parce que moo saxal ne Seydina Ali wax nga dëgg loolu moom def na ko loolu la def. Seydina Ali nag ne ko kon lan moo tax ngay tere lool mu ne ko man loolu moom la gis mu ne loolu moom ijtihaadam la zaakara yi lii mooy sama ijtihaad te wax nañ la li tax mu ko doon tere mooy daanaka la Seydina Omar doon def lam mooy nañ ko def ñaari voyage wuute quant à Seydina Ali nag moom bi mu gisee daal que ne Seydina Ousmane intransigeant na ci affaire yi moom mu daldi fa labbaa baynahuma fa labbaa bihima wa jamaahuma mu mu mu daldi def talbiya fekk jamonoy aj la woon moom mu ne labbayka allahumma bi hajjin wa umra comme ni ko yonent mi alayhi salaatu salaam defe ah, defu kon ñu ne waa ñun waa Qiraan kon kay leer na ne yonent mi alayhi salaatu salaam Qiraan la def Seydina Ousmane dëggal na Seydina Ali ya ko Seydina na ko waaw te jëlee nañ Seydina Omar gis nga xadiisam bi sànq waaye waaye gaa yi mbir yi leer na mbir yi leer na te Seydina Ali mii radiyallahu anhu mu fi jógee Yaman xam nga waxoon nañ la jamono jii nii ñuy nekk fii Yaman la moom mu nga woon Yaman ba mu fi demee ba mu jógee Yaman comme li Seydina kee wax Albara ibnu Azib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahum ndax moom àndoon na ci hmm? moom àndoon nag Seydina Ali ñoo ne woon Yaman hein nee na ba ñu ñëwee Seydina Ali dafa dafa def ni mooy bam ne damay ihlaal comme ni yonent mi comme ni ko al imaamu Abu Dawud as-Sijistani yu daldi solowee hmm? a ah, muy xadiis boo xam ne bu wér la al imaam al Bara ibn Azib radiyallahu anhuma mu ne bañ demee Yaman yonent mi alayhi Seydina Ali ba muy aji bi dafa agsi jóge yaman waxoon nañ la yaman la jóge ñëw ñëw Medina ñëw ñëw Makka yonent mi alei sat salaam dana ko ana loo def mu ne man ahlaltu bi ihlaalin nabi man damaa def sama la mooy lan nga yéene mu ne man li ma yéene mooy li yonent bi alei sat salaam la yow li nga yéene yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yonent mi alei sat salaam ne ko inni qad suqtul hadiya wa qarantu mu way dangeen doon laaj dalil xam nga yooyu yëpp dañ naan yonent ma nga saasaam nee na lii léeg lii mais bii ci boppam it moo wax ne ñun moo bi ñu utiliser muy xiraan moom la wax mu ne Seydina Ali ne ko man de dama conduire naa had yooyu mooy gëléem yi ma jële Medina waa xaarantu ta def naa xet damaa boole aja umra waay waaye waay kon nag gaa yi lii leer na waay hmm? te loolu al nasaa yi daal na koy soloo hmm? loolu daal dina koy soloo te Seydina Ali ci boppam ci xadis boo xam ne qad rawaahu al imaamu ibnu Hibbaan bi sanadin saxiix boo xamante ne nii eh, eh, foofu Seydina Ali ci boppam moo ne man damaa génn eh, Medina non yonent ma la saa saam dafa génn Medina di aji man maa nga woon yaman yaman laa jóge dem Makka fekk ko fa bi ma lan laa wax ba may ba may ba may talbiya dama ne labbayka bi ihlalin ka ihlalin nabi sallallahu alayhi wa sallam nee na man de maa ngi ne buur yàlla wuyu naa la def ihlal boo xam ne comme bu yonente mi alayhi salaam nee na bi ma ñëwee yonente mi alayhi salaatu salaam ma fa inni ahlaltu bil hajji wal umra jami'an man de daal dinaa def ihlal aj ak umra ñoom ñépp laa bo laa boole kon nag ñu ne mais lii mooy xiraan te Seydina Ali wax na ko yonent mi alayhi salaatu salaam ci boppam nee na man xarantu kon kay affaire bi saa yu gaay yi ñu ne nag ah, bon yéen waa Qiraan dégg ngeen lañ waxoon ñële ñu ne waaw ñu ne il faut ngeen di écourter seen dalil yi c'est vrai que li ngeen joxeegul bareegul waaye bon suñu waxtu it dafa jot léegi ni ñuy def. parce que waa itlaq ñoom wax na ñoom seen dalil yi moo tax yéen matalagu ngeen léegi ñu ne ñun c'est bu ñuy ñëwaat yeneen saxaaba la ñuy jël waaw yeneen saxaaba ñoom la ñuy jël insha allahu taala léegi nag li ñuy def kon ñu ne yéen waa léegi kon li ñuy ñaan mooy ngeen may ñu ñu arrêté nii yem fii ba bii di ñëw insha allahu taala ngeen diir ba àggale li des ci seeni dalil parce que yéen à cours de lañ leen jële mënuñ leen restreindre léegi yéen ñi nga xamante ne yéenay waa Qiraan insha allahu taala kon ni ñuy def kon jotaay bii di ñëw ngeen continuer seen dalil yi ah ñu def noonu après nag buñ ci paree ñu wax ana ku nekk kan kan moo wax wax yi buñ ci paree ñu nootal ana lan ci wax yi moo gën a dëgër insha allahu taala après ñu dugg ci yeneeni masail yu jëm ci ana yii nii yépp léegi lan moo ci gën d'après waxu boroom xam-xam yi